di saar bi nettali gazwatu badrin il kubra kon nag mu inshaa allahu taala ñu ngi woon ci tënk xew-xew yi bi nga xam ne mooy ghazwatu Badr waxoon nañ la nag dañuy gis li nga xam ne mooy li xew jamono yooyu ba pare li nga xam ne moo waral xare bi ak fan la mbir yi jóge léegi nag kon gisoon nañu li nga xam ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci la doon waajale li nga xam ne mooy waa Quraysh dem ci abu xare bu njëkk bi mu génn muy ghazwatu Abwa di ghazwatu waddaan nga xam ne da doon kari li nga xam ne mooy njëggum Quraysh waaye it ngir amaale waa banu damra bokkoon ci waa banu kinaana ñoo ñële ba mu demee nag xare ci gàttal majul mujj la am ba mu amaale accord ak ki nga xam ne mooy Maxshi ibn Amr nga xamante ne nii moom moo ne woon ki nga xamante ne nii mooy eh, sangu ki nga xamante ne mooy waa banu damra ñoo ñële léegi nag kon nag ginnaaw gi yónni na li nga xamante ne nii mooy ay ay sariya yoo xamante ne nii moom lu yónnee nga xamante ne nii am na nag ñu ne Maxshi ndax daa am ñu naan Maxshi ibn Amr no am ñu ne noono Majdi la Majdi ibn Amr du Maxshi de waaye ki euh, riwaaya al imaam ibn Ishaaq rahmatullahi alayhi ci siiratu ibn Hishaam moom dane Maxshi waaye daanaka daa mel ni Majdi nag mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër kene kooku mooy Majdi la de voilà ibnu amr ad-damri kon nag ginnaaw gi kon abwa da bi mu xewee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni ay sariya muy bu seydinaa hamza ibn abdul muttalib seydina ubayda ibn al xaaris bokkoon ci waa banul muttalib nga xam ne mbokk lañ woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak seydina sa'd ibn abi waqaas radiyallahu anhum léegi bu seydina abu ubayda ak seydina ubayda ibn al ak seydina hamza bu jiitu loolu wuute la waaye amaane li gën a dëgër comme niñ ko tudde woon bi ñuy jeexal ci xi xilaas radiyallahu anhu wa ardaah mooy mooy li hamzatin la njëkk a tudd te loolu moom la ku mel ni al imaam al-Waaqidi yu daal di woon wax imaam Ibn Isaaq moom da ko wax ne waaye bi mu tuddee bu Seydina Abu Ubayda ibn al-Haaris ba pare waaye dana nag nee nañu de kene nag bu Seydina Hamza moo jiitu woon moo kon nag affaire yaa ngoog mu waxoon ci benn poème benn way yoo xam ne nee na Seydina Hamza moo ko waxoon mu ne bu dee lii dëgg la moom kon bii moo jiitu walillahi alhamdu wal minna ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne kon waxoon nañ la bi mu njëkkee génn ci abwa ci safar la woon weer wi nga xamante ni safar ban weer moo ci tegu mooy weeru màggal ban moo ci tegu gàmmu walla safar ndax boo jógee muharram muy tamxarit safar rabiul awal boo bële nag ci la génnaat ci beneen xare boo xam ne mooy buwaat génn lan lan moo ko tax a jóg moom yonent mi alayhi salaatu salaam mooy kariwaat li nga xam ne mooy njëggum waa si bii nga xam ne al alal moo ci ëpp moom lañ jël di ci commerce te fii lañuy jaar ñu daal di leen kar ci gàttal gisuñu leen mooy bu njëkk bi abwaa gisuñu leen buwaat tamit gisuñu leen gaa yi di leen di ci saa su ne ci rabian léegi nag bi nga xam ne lool am na ñu toogaat ay weer ci jumaada ci jumaadaa euh, bi mu jumaadaa xewee nag yeneen bi alayhi salaatu wasalaam génnati ci beneen xare boo xam ne mooy Ushayra walla ghazwatul Ushayra léegi nag ba mu ca génnee boobu lan moo ko soxoon a mooy waa Quraysh mooy waa Quraysh tamit la doon uti far gaay rëccati léegi nag ginnaaw boobu bi mu toogee nag loolu dellu Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi quelques jours la ba mu jógee jumaada bi noonu ba mu fa toogee ay fan yu néew la nekk Medina rek benn waaye buñ naan Kurz nu Jaabir al-Fihri yu nekkoon ci yéeféer yu mag yi temps yooyu ndax mujj gi mujj na tuub voilà mujj na tuub bokk ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lañ faat fatxu Makka lañ ko faat ba mu ànd ak Seydina Xaalid ibn radiyallahu anhum ndax tuub na ba sellal moom taay ci yéeféri la bokkoon daal di jóge ne rek daal di def denn razia daal di song caawam Medina bi mooy fi nga xam ne fa la ñuy def teg seen gëléem yi ci àll bi di leen sàmm ak seen jur yi te li ñëw rek daal di koy song daal di am yum ci jàpp rek ne fes daw yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëpp ko topp ko bi mu ko toppee nag ba Badar ñëw ba Badar fekk ki nga xam ne mooy Kurz rëcc na ko quoi ah, mooy waa ji na leen léegi nag loolu moo tax xare lii gis da doon toppa gaay waa ji loolu ñu tudde ko xare loolu mooy badar bu njëkk bi boo déggee ñaan badrunil ula mooy badar bu njëkk bi lii moo tax gasootu badrin boo déggee ñi ñaan badrinul kubra mooy badar bu mag bi parce que daa am beneen badar bu ko jiitu woon te boobu daa am denn waaye bu ñu naan kurzu ibn jaabir al-Fihri radiyallahu anhu ndax mu na tuub moo ñëw songu caawam Medina daal di daw yonent bi alayhi salaam daal di koy topp ba ni koy rëccee dañoo ñëw ba badar fekkat gisuñu ko mu rëcc loolu moo tax ñu xare boobu badar bu njëkk mooy badar bu ndaw bi tamit dañ ko koy woowee léegi nag ginnaaw boobale nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di dellu léegi nag bi nga xam ne ci la dellu dafa yónni benn sariya boo xamante ne nii Seydina sayyidina wa mawlana abdallah ibn jahshin ibn riyad radiyallahu anhu nekkoon frère la woon ci soxnaa yonent bi alayhi salatu wasalaam di sayyidatina zaynab bint jahsh kii nii frère am la woon waaye temps yooyu mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy dencagul woon sayyidatu zaynab léegi nag radiyallahu anhum wa ardaahum léegi nag bi mu yónnee sayyidina abdallah ibn Jahshin am ñu mu ko booleel ci saxaaba yi ñu màgg yi ko bokkoon ci ku mel ni Seydina wa Mawlaana Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu Rasuulillah alayhi salaatu wassalaam ak ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom Utbat ibn Ghazwaan ibn Jaabir ak ñeneen ak ñeneen ñoom Waaqid ibn Abdillah ak ñooñu ñoom la ko boole woon ñeneen ñoo xam ne ci waa Quraysh kese lañ am na ñu ne ñenn ñi ne ñoom sept lañ woon am ñu ne noonoo ñoom ñu huit lañ am ay wuute lañ ay wuute moo am ci wax ji ne ñaata lañ woon ñii am na ñu ne sept am ñu wax leneen léegi daal bi nga xamante ne nii nag ci la dem bi nga demee nag foofu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la joxoon Seydina Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu benn këyit ne ko nag bindal ko ci li mu ko bindal ne ko bala nga ko ubbi na nga dem ba bërëb sàngam boo dal nag bu leen leen boo nga liir sama bu këyit gi nga bi ko liir ko boo ko liiree yow nga defal ma loolu kantaa ñi nga àndal bu leen forcer ku bëgg mu ànd ak yow ku bëgg mën naa dëpp mën naa ñibbisi bañ demee nag ba foofale Seydina Abdallah ibn Jahsh ubbi yi téere bi mooy bataaxal bi daal di xool ne ah yonent bi alayhi salaam di lii la wax ne nee na nag bu ma leen forcer ku bëgg ànd ak man mooy da bëggoon ñu dem defali ko mooy opération de d'observation mooy daal di saytu li nga xam ne wooy waa Quraysh est ce que nekkul di ñu mooy yéeféru Makka yi ci nan nañu tooge ndax loolu dafa am solo xam say noonu ñi nga xam ne say noonu dëgg lañ li la metti kese ci la ñuy dox moom la ñuy waajal xool nan la ñu toogee est ce que nekkuñ di la waajal yonente bi alayhi salaatu wassalaam doonu loon toog gars yi di dal ci kawam noonu léegi nag ci la yónnee ñooñ ne leen nag kon bi mu liiree gis ne dana ko nga dem xoolal ma waa Quraysh luñ ne boo demee ba nax la nekk benn bërëb boo xam ne sorwul si noonu diggante Quraysh ak Taif léegi nag bi ñu demee foofale ci gàttal daal ñu gis benn convoi benn caravane boo xamante ne nii am njëgg daal moo xamante ne nii waa si daal ñoo ko moom da bokk na ña nga xamante ne nii ñoo nekkoon ca convoi ba ca karawaan boobale muy Amr ibn al-Hadrami ak mbokkam ya bekk boon ay yéeféer la ñu woon yu bokkoon ci waa Quraysh ci waa Makka léegi nag gaa yi ci gàttal daal saxaaba yooyu noonu daal di leen xool seen waxante seen biir dal di daal ñu mujjee ñu dal ci kaw gaa yi ba daal di faat ki nga xamante ne mooy ki ki nga xam ne Waaqid ibn Abdillah al-Laythi al-Yarbu'i daal di faat ki nga xamante ne nii mooy mooy Amr ibn al léegi nag bi nga xam ne ci loolu la xew nag hey ñu daal di dem jàpp ñaar ci ñoom ci ñi nga xam ne ñoo newoon ca convoi ba ca njëgg moo mala ci waa Quraysh daal di leen indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak alal ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen man digaluma leen woon ngeen xeex du ma fi laal dara digaluma leen ngeen xeex dama ne ngeen dem xool ngeen rey nit ba pare indil ma ay prisonniers ak ay alal déedéet loolu du ma ci jël dara ba suñu borom tabaaraka wa taala ay jamono gaa yi gaa yi nag ab jaaxle lool ba suñu borom tabaaraka wa taala di wàcc ca suuratul baqara yas'alunaka 'anil shahril haram alxaraami qitaalin fii qul qitaalun fiihi kabiirun wa saddun an sabiilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haraam wa ixraaju ahlihi minhu akbaru inda allah bani aaya yooyu jeexe ci ci ñaat téeméeru laaya ba ak fukk ak juróom ñaar foofale ci la suñu boroom di wax ne yasalunaka ñu ngi lay laaj ani shahril haraami qitaalin fii ci weer wu nga xam ne moom la ñu war maal muy ndax ndax ñoom ah yone imam ibn Ishaq dane ci rajab lañ leen yónni woon te xam nga rajab weeru rajab mooy dafa bokk ci ashurul xurum yi ñeent ashurul xurum yooyu ndax rajab moom fard dafa wéet moom dong am moom mu ne ci lañ leen yónni woon ñoom nag ñu faat ci nit même bu dee ne am na ñeneen ñu ne non non non loolu doon ful woon rajab rajab moo doon waaju dugg si waaye man di demee daal loolu la mooy ñoom daal ci ci rajab bi la woon waaye daal ci ba ñoom dañu jàppoon ne ñenn ñi dañu jàppoon ne dañ jeex na ñenn jàppul ñi ne duggugul léegi nag loolu la mu ci man di demee daal ba lool xewee yonente na lay sa saab loolu la leen wax ba suñu boroom wàcce lii nag bi mu wàccee laay bii ne yéefér yi dañu ngi fi di tentamaar ndax waa Quraysh boobu bi lool xewee dañoo yuuxu fu ne daal di def ab bataay médiatique nga dégg leen ñu naan voilà xool leen Muhammad rek ay wooy nee na day day yëwénal kii moom mooy ki njëkk daal di xotti ormaay weer yu mag yi nga xam ne ñun ñépp ko daal di wormaal léegi nag mu ngi noon waay waay qad istahalla muhammadun wa ashaabu shahr al harami de wa safaku fi dam addama wa axadu fii lamwaal wa zarru fi rijal loolu la waa Quraysh doon wax nag def ko ala une fu ne ñu koy wax di ko campagne médiatique nag bataille bi tambour bi di ko tantamaar fu ne man waaye Seydina Muhammad de alayhi moom de daal dinay daal dinay daganal mooy weer wu mag mii ba di ci faat ay nit ray ci jey ba pare ray ci nit daal mook mbokkam mook saxaabaam yii ay woy jël alal yi daal di fiy jàpp ay prisonnier léegi nag bi lool xewee boo laay bi wàcc laay bi ñu wax sànq bon yonent ma ne saa saam nangu ne boo comme que loolu la léegi suñu borom nee na ñoom liñ defa gën a garaaw même bu dee ne ñii liñ def waruñu ko war def mu jëtee ñaari prisonniers yi jël alal yi. léegi nag loolu nag bokk nag bi loolu xewee léegi nag waa Quraysh am beneen beneen boo xamante ne beneen convoi boo xamante ne nii nag bu rëy rëy rëy la benn njëg mu mag. boo xamante ne nii nag ko ko jiite woon mooy saada mooy koo xam ne ab sangala sayyidun min saadatihim ab sangala ci seen sang yi di ab Abu Sufyan Saxr ibn Harb Abu Hanzala radiyallahu ta'ala anhu waaye boobu gëmaguloon muy Abu Sufyan mu siiw mi sayyidu Bani Kinaana léegi nag nga xam ne moo bokkoon ci sangu waa Quraysh yi yóbbaale alal ju bari daanaka amul kenn ku bokk ca waa waa Makka lu dul ne sa alal la nga ci ba mu des kenn kese moo tax waajoo jële moom ñëwuloon sax Badar voilà ba gaa yi di dinañ ko gis ci kanam nañ bàyyi noonu léegi nag bi mu convoi boobu demee ba muy dem yonente mi alayhi salaam daal di yebal ñi nga xam ne ay saxaaba yoo xam ne ngir comme que romb nañ ñu daal di koy filature ca la yónnee woon Seydina ki nga xamante ne nii mooy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl boole ko Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhuma ngir ñu dem daal di filature xooli mooy di ko yëddul mooy convoi boobu buy ñibbisi waaye am na tamit ñu wax beneen saxaab boo xam ne nañ ko gis ci daa bii nii insha Allahu ta'ala wallahu ta'ala sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in